a'uuzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaina amma baadu suuratul waaqia kon ñëwoon nañu ba ci ñetteelu pàcc bi ginnaaw bi mu ñu waxee waa assaabiquuna assaabiquun ñi njëkk ci lépp njëkk ci lu baax fii ci àddina ba pare raw alaaxira mu teg ci euh, waa asxaabu shima waa asxaabul yamin ku nekk mu wax la lenn ci li mu la li mu lay faye mu ngi woon ñu ngi woon ci ñetteel bi waa asxaabu shimali muy waa gauche mooy ñi nga xam ne seen jëf baaxul waa càmmoñ mu ne ñooñu fii samumin loolu gisoon nañu ko fii samumin dañuy nekk ci loo xam ne fu tàng la ngelaw samum mooy ngelaw loo xam ne ngelaw lu lu lu tàng jër moo fay jóge wa xamim xamim mooy ndox muy bax mu tàng jër ngelaw li tàng xoola air bi tàng jër xam nga bu bu tàngee danga naa naa ni lu sedd faat lañ fay naan nag ah, tàng jër wa xamim waa bu yoyaar yooyu tàngee xam nga nit ki danaan kon naa uti ngelaw lu tàng li naa fexe dem ci ker gi mm-hmm. yàlla nag ne ñoom seen ker wa dhillin min yahmum mm-hmm. seen ker ci safara la voilà yépp ay tàng moo tax mu ne laa baaridin sedd walla karim baaxul mm-hmm. yiw du fa jóge ah, léegi nag fii lañ ñemoon léegi mooy waxoon nañ ne ñii nii rek ñoom la suñu boroom wax subhaanahu lan moo tax ñu ñëw ñu dugg fii ñu dugg ndax ñaari kuréel yu baax yële wo dafa wax rek seen récompense ne jazaa'an bima kaanu ya'malun ne ñu njëkk ñi lii de ak pay la ci li nga xam ne moom lañ doon jëf mais waxul kenn ci ñaar ñooñu ñaari kuréel yooyu ana lañ jëf ñii nag muy waa asxaabu shimal di waa càmmoñ ñiy dugg fa wu yées fa yal nañu ci yàlla musal ñoom la tudd ñoom rekk la tudd lan moo tax ñu dugg fa ngir lan ngir nit ñi mm-hmm. bàyyi ci xel mm-hmm. fexe ko xam boo ko ko xam nga mm-hmm. fexe mel ni bañ a ni ñoom léegi nag mel ni kon dañ ne ko waa boroom bi waa ñii ñoom lan lañ def ba nekk foo xam ne moom ngelaw lu tàng ndox mu tàng ker gu tàng mu ne innahum boo gisee nag lii dal leen mooy innahum dëgg-dëgg ñoom kaanu dañoo nekkoon qabla dhalika avant lii mutrafiina nekkoon ay noceurs internationaux mooy noos yi nag du lu dagan lañ doon noose xam nga euh, am lu dagan di ci lekk loolu lu baax la mm. Mm. mais li garaaw mooy yow di jaay ak ak opulence ak extravagance goo xam ne extravagance goo xam ne lépp ci lu xaram la jóge nga gis gaa yi dañuy sax euh, di di di di di glorifier seen bopp di tagg seen bopp di wane seen bopp que jar nañ dara ci métier ma ñuy def takat métier mu xaraam la di ci gañe ay millions d'euros ay milliards ay milliards de francs CFA mm-hmm. di gañe alal ju dul jeex di ko bàkkoo naan c'est l'homme qui a kii ak yu mel moom it mu koy bàkkoo walla l'homme le plus riche du walla hmm. il fait partie des ñi foop su xaw ma su xaw hmm. ñi euh, les plus riches du monde moom mu koy bàkkoo hmm. alors que alal ji fa mu jële alal ji daganul muy noos rek am ay yóotam di wër rek yor avion jet privé lu mu yor ko. yi di ko ñee nag. ñu xamul di ko ñee waaw waaw il a tout ce qu'il faut am na lépp. waaye nag comme lañ doon wax Qaaruun rek. Mm-hmm. ay waay Qaaruun way mm-hmm. yaa layta lanaa waay misla maa utiya Qaaruun innahu la zu hazzin azim gaa yi mm-hmm. mooy nit daa ma mooy mooy ñu xamul yàlla quoi bu ñu bu ñu gisee affaire matériel da leen di da leen di fasciné gaayale dañ ne woon Qaaruun moom li mu am bari na ndax dañu gis mu yor lu bari mm-hmm. ñu naan yàlla itala na waaye waaye ka neexoon waaye mm-hmm. ñu am mis la lu mel ni maa utiya Qaaruun li ñu jox Qaaruun mm-hmm. ñu koy ñee te xamuñ ne liñ koy ñëwee baaxul moo tax bis bu ko yàlla buggalee yàlla ne fa asbaha alladhina tamannaw makaanahu bil ams ñi nga xam ne mm-hmm. démb mm-hmm. ñoo doon eh, eh, ñoo doon eh, nu mu tuddati ñoo ko doon ñee doon ñee nekk mm-hmm. palaasam bi gisee ah, yàlla buggal ko <laughs> ñu way ka anna allah way ka anna allah yabsutu rizqa liman yashaa lawla an manna allahu alayna la xasafa bina ndeke yàlla li mooy ah, joxe ku ko neex di xañ ku ko neex gis nga kii lii ko dal mm-hmm. wóor na bu doon ñun la joxoon alal ji mu yoroon nañ ko bëgge woon bu ñu yàlla toppoon ci loolu defal na ko tey jii bu leen bu koy mbugal man ñun dinañ ci bokk voilà mooy dañuy ñeewante mm-hmm. mooy di ñee ñoo xam ne seenu noos lépp xaram moo tax am na yenn liggéey yoo xam ne mm-hmm. ak nu mm-hmm. ci formation yi bareeg mu nekk tendance mm-hmm. baaxul baaxul mm-hmm. Euh, exemple liggéeyu comme ñu gaa yi nekk ci bourse yi li ci ëpp dafa xaraam <coughs> ndax bourse yi benn affaire la euh, gaa yi la yoo xam ne li ñuy jaay waxuma la ñoo ko moom sax mais dañ koo gisul gisul mooy ne ñoom ñoom ñoom ñoom bokk nañ ci li daaneel eh, ñi li tax eh, crise successive yi di am ah. ndax ay nit lañ yoo xam ne mm, mm. duñu produire dara waaw mm. ab ab ab ab ab moom trader manoo ne kii moo produit lu concret amul day spéculer rek toog ñu kii may ordinateur euh. nekk foo xam ne ñoom ñépp noonu la ñuy def di xool ana cours yi ci monde bi moo xam bourse de kii alimentaire bu Chicago wala Wall Street wala CAC 40 wala euh, Francfort ak yooyu ah, ah, hmm. wala Nikkei beeg yooyu ñoom rek la ñuy ne hmm. Japon fële euh, Chine ah. Nasdaq ak euh, États-Unis yooyu hmm. ñoom nekk fi nag di jaay ay valeur di jaay yoo xam ne ñoom ci seen bopp gisuñu ko dañuy jënd léegi bàyyi ba bañ gis ne dugal ko dina baax dañuy jënd gaaw gis ne buñ ko jaayee léegi dina baax ñu jënd ko fukk par exemple. jaay ko téeméer léegi. ñu naan il a gagné il a amassé mm. moo tax Kervel da leen mm-hmm. mu ne leen moo tax. Mm-hmm. bu banque Société Générale. Jérôme Kervel liñ doon sonal. mu ne mais. man sama banque il wu ko co il est. mais il les gens ndax bi may def. di gagné. mais bi mu. c'est ça loolu la rek. mooy koo xam ne dara concret mm-hmm. cinq milliards. yu ñu perte. Mm. d'un c'est ça loolu la de waaye loolu. mais tamit noonu lañ doon gagné ay. gagné aussi mais bu gagné kan ko wax. Mm, loolu mooy. waaw mm-hmm. euh, man yow. Ah. ñooñu. jariñuñ dara xasan ah, ak lu ci wax li ko pompeel mooy ne liggéey la yoo xam ne baaxul ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane dane woon Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala laa tabi ma laysa ah mooy door a ñëw la ah, parce dama kii dafay kii ah, dafa décharger waaw ma décharger waaw kon loolu baax mm-hmm. dane dafa wax benn euh, euh, saxaabi radiyallahu anhu ne ko bul jaay maa laysa lu nekkul fi yow loo moomul mm-hmm. loo mënula livrer mënoo koo jaay mm-hmm. te yooyu façon njaay non moo tax njaay njaay dafa nekk loo xam ne moo tax l'islam commerce nii ay gars yi jàng ay marketing ak yooyu def yi ay kii yooyu hmm. ay dem ay HEC ak yooyu kër euh, kii de hmm. euh, euh, ingénieur haute kanan ay nu mu tuddati bon fàtte hmm. naa ko mooy ne yooyu ñoo xam bu dee l'islam l'islam loolu njaay téere dëgg la bu mag a mag a mag ah, moo tax euh, dañ koy nettal Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina Omar ibn al-Khattab mm. dañ doon wax ne radiyallahu anhuma mm. ku nekk bi mu nekkee xalifa da doon wax di wër ci marché yi ne képp koo xam ne xamul njaay ak génn jàng ko xamu ko na génn suñu marché yi ah, mm. sinon mu lekk lu xaraam wala mu lekk loo ko nit ñi ah, voilà te dafa am dafa am lu am solo mm-hmm. gis nga nit nit nit manula am prétendre dara fa yàlla di yaakaar benn daraja bu muy am wala benn avancement spirituel ci wàllu diineem benn njaamu yàlla bu muy def di yaakaar mu baax moo xam day julli moo xam day woor moo xam day dimbali nit ñi bu dee ne loolu manu koo prétendre di ci yaakaar dara bu dee li muy dund daga ah, voilà c'est mm. loolu moom moo tax nit li ngay dugal sa sa gémmiñ gii dafa war a leer mm. li ngay sol sa yaram yii dafa war a leer mais ay mm. façon liggéey yoo xam ne waaye ça rapporte waaye c'est tendance rek mu jeex loolu moom doon doon liggéey liggéey bi gën metti ci kaw suuf di am 500 euros moo gën fopp ngay am quinze mille euros yoo xam ne baaxul. baaxul waay waay c'est hmm. moo tax tubaab yi instant bii dañu am problème mooy pays occidentaux yi ak tamit ñun suñu pays yi nga xam ne ak ñun yi nga xam ne dañuy jéema a. Hmm. jël façon dund boobu hmm. léeg-léeg dañuy am problème nit koo xam ne ay. salaire am dépassé wul sept cent euros. mais ñoom dañuy imaginer waa ji il doit dans une détresse totale. sonn. boo ñuy wax sax gars yi ñu naan non les bas salaires voilà tudde ko les bas salaires mais xalaatuñ ne nit mën naa am loolu dund. waaw <coughs> te pourtant nit man ngaa am yooyu. ba pare di épargne loo xam ne ñoom duñ ko épargne wax ñoom lépp ay crédit la. Mm. seen oto yi crédit la lépp crédit la kër gi ñu dëkk sax nee nañ dañ koo jënd mais par crédit. Mm. ñu war koo fay ci vingt ans wala vingt cinq ans. Mm. te lool mooy kër gi rek oto bi. waaye lu nekk ñu dugg ci. ci loolu. c'est ça. Mm. moom nag muy yërëm ki nga xam ne. Mm. Mm. moom ismikaar la te amul dem moom mu koy yërëm foog ne kii waa ji war naa sonn mais bu ko waa ji waxoon ne ko man aw ma dem <laughs> te tamit sonn ma bu leen foog ne man sama lii may am nii du ma ci dund d'ailleurs dama ciy desal sax bu am lu ma denc <laughs> duñ ko gëm dañ naan non moo tax loolu dafa nekk point central boo xam ne bés ku ko comprendre nag yow yaa am problème. mooy ne ndax affaire bi léegi àddina bi. li Oustaz Dame doon wax. Euh, la Oustaz Dame Ndiaye mu naan man sénégalais yi daal damaa foog ne ñoom alal yi nga xam ne. moo xaraam ci ñoom mooy boo xam ne mënuñ cee teg seen loxo. alal yu ñu mënul a teg seen loxoom xaraam na ndax amuñ ci accès. Ah. <laughs> mais bu ñu am accès rek pour ñoom dagan na. dagan na moo loolu nag. ñàkk xam loolu moo tax détournement yi fonds publics yeeg ñu dénk la yenn kees nga tëdd ci yooyu yépp li koy indi mooy yow yow xamoo ne yow li ngay dunde mm. ba pare dundali ko sa njaboot mm-hmm. c'est ça loolu moom bu daganul moo tax yeneen mi alayhi salaatu salaam waxoon waa ne woon waaja ne bi mu naan xadisam boobu rek bu siiw boobu nekk ci sax imaam muslim rahmatullah alayhi mu naan yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey mm-hmm. euh, ba pare mu digal jullit ñi yonent yi alayhi salaatu ñuy lekk wax aaya yi dugal jullit ñi tamit ñuy lekk lu dagan ak yooyu euh, léegi mu tudd benn waay boo xam ne euh, condition yi tax yàlla nangu ñaan yépp dafa réunir ci waajooju dama nekk tukki sonn pënd poussière nga xam ne yàlla bokk na fi nga xamante ne fëlay foofu moom imminence mu nangu ñaanu nit mooy nit ki xam ne yaakaaratul kenn ko dul yàlla kenn kenn kenn kenn mm-hmm. afaman yujibul mutarra idha daa ana kan mooy ki nga xamante ne mooy nuyu ki nga xam ne dafa dem ba xam ne amatul pexe yaakaaratul mbindeef mm-hmm. mu ne kan mooy nangul kooku kooku mooy yàlla kooku tamit loolu da koo dal mooy yaakaaratul tukki bi mu tukki ni mu sonnee fa mu toll amatul dara foog ne dee rek kay ñëw nga xam ne yàlla rek la yaakaar di ñaan mm-hmm. tàllal loxo yi lépp waaye nag yonent mi alayhi salaatu salaam ne malgré li nga xam ne mooy condition yi tax ñu nangu ñaan yëpp réunir ci waa ji mm-hmm. point central bii ma doon wax léegi moo moo moo tax yooyu yëpp jariñatul mm-hmm. dara ci moom jariñu ñu ko dara mooy ñaanam kenn du ko naw mu ne nag wa matkuluhu xaraam ndax li muy dunde dafa xaraam ah, mhm. wa malbasuhu li mu sol mhm. bi muy tukki dafa xaraam mhm. amaana daa sàcc yére jàmbur wala alal ji mu jënde yére bi daganul mooy <coughs> intérêt yi rekk la ko jënde moom daal banque de kii benn compte d'épargne la ubbi fee intérêt yooyu nag mu ne mooy suqali ay affaire am moom la tabaxi kër ba pare dëkk ci jël ci lu bare di di di dépenser rek naan ne <laughs> mu ne kooku noonu kooku euh, malbasuhu kon li mu sol li muy lekk dafa xaram mm. li mu sol dafa xaraam li muy dunde yépp a mu ne kooku naka la koy ànnaa yustajaabu la kooku naka lañ koy nangu la moo tax eh, eh, lépp réunir condition yépp taxul am li ngay jullit bi daa war a xam lu man di def te lekk gi moom daganul li muy lekk li muy dugal ci biiram bi daganul mooy day sonal boppam rek day sonal boppam mm-hmm. gaa yi nag li leen dal innahum dëgg dëgg ñoom li tax ñu ñëw safara kaanu qabla zalika dañoo nekkoon avant bés bii ñuy dugg fii ñu dugg fu bon fii mutrafiina nooseur kese noos rek lañ ne woon ci àddina seen noos gépp lu xaram la yor moom ab salle de dancing salle la ubbi di fa jaay sàngara chaque samedi guddi léegi sax du samedi chaque soirée nit ñi ñëw fa naan sàngara kii mu am ci profit naan sama sama affaire dox na mm, di noos rek jënd benn Porsche am wala benn Ferrari di wër ci dëkk bi gaay yi ko ñee ñi xamul dara muy wër ci ci ci ci dëkk yi rek mm. tey mu ngi Los Angeles suba mu nga euh, New York mm. ginnaaw suba mu nga Tokyo ginnaaw waat suba mu nga Taipei gaay yi di ko ñee ñooñu lañ naan ñooñu jaruñoo ñee ñooñu. non non jaruñoon ñee. léegi mu yor alal yu bari. Mm. yor Rolex yor lu nekk. gaa di ko ñee yàlla ne gis nga gaa yooyu nag gaa yi li leen dugal fii lool. Mm. mooy noon lañ ne woon di noos ca seen noos yépp ci lu xaraam la woon innahum kaanu dañu nekkoon mm. qabla dhalika avant lii mutrafiina doon nuur ci ak noos noos bu dagg du xaraam voilà moo tax bon liggéey loolu gis ne tàmm rek. loolu la mais daa jarul la ñee même bu dee lu la sax. jarul la ñee kay bu dee def ko yàlla. Hmm. barkeelal ko te ci lu baax la. Hmm. mais bu dee yu nga hmm. xam ne. gars yi ñaan non saa yi nag à 32 ans xoolal. xoolal. la fortune qu'il draine. Mm-hmm. yi muy def waaw waaw <laughs> mm-hmm. ndax wuu non saa yi. Mm-hmm. c'est un grand kii non kii kii kii kii texe na. texe yombul. <laughs> alors que loolu du texe. ñoom texe la <laughs> ñu xamul nag ñu ëpp nag ci nit ñi nag àddina bi léegi lool. mooy yow da ngay boo boo dëgg boo nooyee bopp da ngay mujj nga dem ba demee est-ce que gars yi waxuñ dëgg. waaw sa waay lii lañ wax ah, man dama mel ni man rek ka wax lu contraire. c'est ça ouais. dañ naan non ndax ñun bu doon li ma nekk dëgg la du ma ñàkk nii sonn nii alors que sa waay moom moom moom moom lu mu yóotu jot ko quoi yàlla ne loolu déedéet loolu dara gis nga rax njaay yii nii ñoo leen dàqoon a noos te looloo leen indi safara ndax lu xaraam lañ doon doon loolu rek lañ doon def mu ne déedéet wakaanu te nekkoon nañu sirruuna ala doon wëy doon persister di continuer alal xintil azim di jaamu mooy di def shirk di bokkaale yàlla seen yoon newu ci xam nga mu ngi mel ni ko faaru Quraysh ni xam nga Quraysh euh, ñoom noo ñoom ay grands noceurs la ñoom mm. mm. mooy yéeféer ñoom Abu Lahab ak Abu Jahlin c'était des grands noceurs ba pare malgré lool yusurloo na ñuy continuer di jaamu seen yàlla yi ñu wërale woon ci kaaba gi ne mooy dëgg waaye bu ñu fontoo yow yi ngay wax ay yàlla kenn la ak yooyu amul mm-hmm. mooy ne no mooy ñii ay cumulard lañ dañu cumuler mm-hmm. ay bàkkaar yu bari te bii nag moo gën a garaaw mm-hmm. bii nii mooy dañ doon jaamu leneen lu dul yàlla lii nag alxinsil azim du rek mooy polythéiste buy jaamu ya mooy képp kuy jaamu ndax ñoom dañ ko yattoon def ko ah, matt di ko mm, jaamu ñun léegi ay idéologie lañ ko def ñu bari de toute façon la liberté sax defal nañ ko statut biir New York statut de mm, la liberté ñu naan voilà kii moom mm. pour moom moo jëmmal suñu li nga xam ne mais c'était pareil rek léegi gars yi nag dañu foog nañuy c'est des iconoclastes ñi dañu tardé c'est des dafa am ba léegi gaa yi nga xam ne boo wax non c'est la démocratie on n'y peut ay kii te yow <coughs> ay waaye droit des kii des femmes des mm. homosexuels des waaw waaw ay yooyu lu ne. Mm, loo wax rek ñu yóbbuwaat la foofu quoi comme si mm, mbir la moo xam ne inam inébranlable. kenn mm. indéboulonnable kenn waru la. mais looloo yàlla yi kay benn la woon nag. mu ne nag ñoom ba pare ñu persister ci loolu. moo xam ab système lañ ko def. Mm-hmm. nga xam ne moom ci see ci ay waawam ak i noowam la ñuy toog. te nag boo seetloo mbir mi ñoom ñépp. Mm-hmm. mooy ku ci nekk yaa créer affaire bi sa bopp. mooy ñiy jaamu xërëm instant bii ba léegi. xërëm bi ñoo ko defar. ñooy matt bi ñoo koy. fi nga xam ne yaa ko defar jëndoo moom di ko raxas di ko kii. mais. Ah. c'est la même chose nag ak gaa yi nga xam ne ay démocratie kese lañ gëm ak yooyu ndax kan moo fi teg yooyu liberté yi ñuy wax. kan moo ko bind. ay liberté ay kii boobu dañ naan la waaye ay Jean-Jacques Rousseau ay hmm. kii les lumière ñooñ ñoo daj yooyu idée yooyu lañ dajale mu nekk lim doon ñooñ du ñuy nit mooy ne ñoo teg mbir mi ba pare hmm. après ñu ne nag affaire bi hmm. moom dafa indépendant ci képp kenn mënalu ko dara. Ah, moo gën doyadi quoi. Ah. droit de l'homme dogal ci seen. droit de l'homme ama yaa ngi déglu Macky bi ko journaliste français yi interrogé laaj. ah non déglu ma ko gis naa Sénégal ci kaw. image yi man comme que damay lire. Euh, kii yi rek titre yi jàll ah, non kiiw moom gis naa ay télé xaw ma i télé. pourquoi waaye Macky n'a pas tu vas suivre les pays les autres pays quoi c'est acceptation. ah waaw homose waaw kii xam. ah homosexuel yi góor jigéen ñi. mais leen mais bàyyi leen la vous croyez que vous allez imposer à tout le monde. ah loolu votre tu vois. la démocratie dans les chars. c'est les pays eux gaa yi yi sax seeni bon xam nga tubaab yi loolu la mm-hmm. mooy ne ñoom ni ñuy gisee lañ bëgg imposer mm-hmm. monde bi. c'est ça. mooy ne monde bi ñoom ñoom seeni façon yu gis seeni façon doxalin comme la ñuy ñëw ne ñun comme que ñoom dañoo mm-hmm. dem nañ ba seen jigéen ñi ñoom dañuy solo lu leen neex di leen def lu leen neex yow nga ñëw dëkk. waaw waaw dëkk boo xam ne xamuñu moom waaw <laughs> mais dëkk boobu. <laughs> waaw ba pare waaw les femmes. <laughs> waaw euh, c'est violent. ils ont pitié tu sais que ils ont. dara man day dégg benn dof bu naan. mu naan mu naan euh, le voile c'est violent. waaw waaw ces femmes leurs femmes tout ça là. non dañuy dañuy fenn. dañuy xam nga xam nga ma ci doon liggéey ne mi ne moi j'ai vraiment pitié quand je. <laughs> ils me font peur ils me. ma ne ko mais pourquoi ils te peur là tu vois ah. dañuy wax xam nga ah. xam nga boo amee ay ay préjugés. gis nga côté waaw waaw. moom le français moom da cee raw quoi ndax moom c'est un grand donneur de ah, leçons. waaw waaw c'est ça. pour ñoom la belle langue c'est français mm. voilà. le beau pays le plus beau des pays c'est France. plus belle avenue c'est les Champs-Élysées alors que yooyu du dëgg. mooy ne yooyu xam nga. non ne affaire ay ñoom ñëpp ay narcissique. maltraité. ñoom ay narcissique lañ dañu jàpp na ñoom. Mm-hmm. Euh, euh, ñoom daal seen image daal moo dàq ñëpp ñëpp ni ñoom lañu. alors que loolu amul. léegi nag ñoom loolu nag moo tax que ça soit affaire yi gars yi defoon ko mat ak kiy def lii mooy ku ci nekk yaa créé affaire bi sa bopp. Mm, je suis le peuple euh, la ah problème mu monde bi ñoom lool la. bokk ñoom ñoo ko gën a xam. ndax dafa am dëkk yoo xam ne peuple yoo xam ne bon yàlla dafa deful yéen surtout ay nit ay nit da koy def mm. nit moom lu mu teg am ñeneen ñu gis le contraire. Mm-hmm. mooy gars yi dañuy ñëw jéem a dugg fii ay printemps arabe oh, printemps arabe yi ñu doon wax di leen encourager kan moo ci ah, aboutir seen dëkk yi gën a yàq Europe am problème ñu naan ay immigré yeeg euh, réfugié yi mais kan moo ah, indi lool même Macky wax na leen ko regardez la Libye ah, yàq euh, Kadhafi yi dindi fële la Syrie tout ça là là partout vous êtes là vous voyez comment vous si vous leur imposez vos trucs là vous voyez après ils vont venir hein pourquoi et tous ceux qui viennent là c'est parce que tu vois hmm. moo tax si vous nous aidez pas nous à nous développer tu vois euh, les gens ils vont venir hein vous croyez que les empêcher de non, a la Méditerranée hein ils vont puis vous vont venir. c'est que kay affaire li bizarre mooy. mooy ne même peuple yooyu peuple euh, africain yeeg pays pauvres yi ak mm. pays am guerre yi gars yi dañoom am image bu rafet ci Europe Occident mm. ndax télé yeeg yooyu mm, ak tamit ñoom li ñuy gëmloo ni ak tamit européens yi nga xam ne ay ñu ñuul lañu mooy tubaab ñu ñuul yi ñu jiitee ñi jaay intellectuel di ray ak ay la démocratie ay la France ici mm. ah pays des libertés des mm. droits de l'homme mm. kàcc neen léegi mooy ne yooyu boo koy wax nit ki day moom day imaginer mu ngi fi ñu koy torturer day imaginer loolu kañ laay dem ci waaw waaw ci ci ci paradis boobu c'est ça voilà kañ laa fay dem moo tax ku fi ñëw en général ah, nga di des ay des ay désillusions yu metti nga yam ndax du dëgg loolu moom mooy ñoom yooyu benn wakaanu nekkoon nañu ñoom yusirruuna doon doon doon persister sax ala alxins aladim mais tamit di waat alxins day tekki al mooy waat day tekki waat tamit mooy waat goo xam ne comme ñu waat ne ñoom du ñu mës a gëm yàlla mm-hmm. ah non yooyu moom luñ ci dugg moom mm-hmm. mooy continuer ci seen bokkaale gi ñu newoon ah, wa kaanu yusirruuna ala al-hirthi al-azim wa mooy ñaareelu problème bu rëy biñ def wa kaanu te nekkoon yaquluuna di wax naan a idaa mitna waaye ndax bu ñu deewee hmm. wa kunna turaaban ba ñu dee ba mujj nekk suuf wa ida ma nekk ay yax a inna la mab'uthun waaye ndax ñun dinañ dekki yéeféer yi loolu lañ doon wax ngeen hmm. ndax buñ dee yonente mi alayhi hmm. waaye yow hmm. yow atadunnu yaa Muhammad ndax ko yow Muhammad alayhi salaatu ndax yow yaakaar nga ne képp ku gëmul c'est ça. loolu bu ñu deewee loolu la ko kii waxoon. al-Walid ibn al-Mughira. Mm. alayhi la'inatullahi al-mutataliya. Mm. Eh, eh, moom dama jëloon. Mm. dañu jël benn. dama dem ca fekk benn xabru. mu jël fu koom ne dañ génn naa dina bu yàgg ba yax yi feeñ mu jël ci yax yi. boobu boobu ñëw ba ci yeneen ma lay saar moxoñ ko nii quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. laal ko ba weer yi mm-hmm. mu ne ko yow foog nga ne nga naan si yàlla dina nekki lii <laughs> ah, <laughs> mooy loolu lañ doon naan ay mit na waaye ndax ñun bu ñu deewee wokkut naa turaaban ñu mujj nekk suuf ñu ñu nekk cendre sa waay wa idaa ma nekk ay yax yu fënax yu kii ba ñu incinéré ñu mm-hmm. a ah, inna la mab'uthun ndax ñun dinañ ñu dekkil mooy laaju kókkali la mm-hmm. xam nga yéeféer yi ba léegi loolu lañ doon. moo tax buñ mm-hmm. dee ah, c'est ça incinération lakk dem sànni si biir ngelaw li wala dañuy dem foo xamante ne nii. waaw euh, waa environnement bu rafet. comme géej gi bu ko defee moom du ji. moom tout le xoolee. géej rek comme si moom ngay xool li waxi mm. caaxaan. ay ko ci brise matinale comme ça suba gi yóbbu baale ko chaque suba da koy hmm, hmm, te kat c'est que problème bi ñu xamul mm-hmm. mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax mu ne kasru idaamil mayiti ka mu ne mm-hmm. damm mm-hmm. Euh, yaxu ku ku ku ku ku ku ku génn àddina nii nga ñëw damm yaxam mu ne moom nga damm ko bu doon dund ñooyam hmm, gis nga loolu ndax day metti ci mooma ah. ah. xanaa xam loolu moo tax moo tax moom la la doon bëgg don d'organe gars yi man man li ma ci jaaxal hmm. am na benn problème bu ma bu boo xam ne dina <coughs> nit mi ngi nit kaa ngi dund ak sa kër ak sa machin tu pour eux c'est way non yi c'est que man li ma ci jaaxal hmm. mooy ne man France sax taxul na mm-hmm. mais Sénégal xam nga dañ ko fay wax léegi di wax mm. mais soit mm-hmm. bon peut-être man maa déggagul ko ci mm-hmm. euh, ku mooy ku xam diine la ñu ciy wax wala déet mais dafa mel ni mbir mi ñoom benn côté rek la ñuy xool mooy côté waa ki ko soxla. waaw waaw. Eh, dimbali ko. waaw yooyu boo ko defee lu rafet la. bonne action la dimbali. Mm, mm. comme que nit ki gaañu na pare. waaw mais. Mm. man leeral affaire yi foofu noonu laa wax. foofu foofu biir dëkk. ci ñuy wax ko léeg-léeg sax ñu ci wax nga gis ñuy wax naan mais alors que. mooy ne. ku ku dee nga dagg dara ci moom da koy day metti ci moom ah, mhm. day metti ci moom nit ku ñu suul sax nga ñëw toog ci kaw ci bàmmeel bi ci bàmmeel bi noonu day diis ci moom moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam doon tere ku tabax ci kaw bàmmeel ndax danga koy diisal wala ku ci ah, toog moo tax mu doon wax toog ci ak mm. toog ci xal mm. mu toog ci xal sax moo gën a woyof nga toog ci ah, ku ku génn àddina mu ne damm yaxu kuy ku dee moom nga damm ko muy dund yam loolu moo tax ay don d'organe ndax mais tabax bi li tax donc les marabouts la seen kii ñu leen di defal wala non mooy tabax ci kaw mooy ñu suul ko nii rek fi ñu ko waa fi ñu ko suul quoi nga tabax mais ñoom kii bi ñu def daf leen di wër rek quoi waaw euh, mooy kii bi li ñuy tabax waaw waaw voilà li ñuy tere mooy ku tabax ñu suul ko nii comme ñu kii nga tabax ci kaw ndax loolu da koy diisal mm-hmm. bon léegi euh, est-ce que tabax yooyu bàmmeel def kii loolu beneen beneen kii la boo xam ne dafa am ay wuti mm. tamit bon ndax gars yi léegi dañuy jaxase le tout mm. euh, xam nga bon la fait que ñu ñëw ku ku bañ lool rek ñu ne waa ji ab ab ab ab fondamentaliste yooyu mooy gaa xamuñ dara ñiy wax lool xamuñu dara loolu dafa am boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhi dañu jàpp ne bàmmeel ci boppam kenn waru cee tabax dara. foofu yëpp. voilà bon. Euh, mm-hmm. ndax hadith Seydina Ali radiyallahu anhu bi doon wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax benn. taalibeem ne ko est-ce que du ma la digal li ma yonent mi alayhi salaatu salaam digal mooy bu ma fekk benn xabru bu taxaw mooy fu ñu taxaw lu dul ma maasale ko comme yooyu ñoom yoon loolu la ñuy tegtaloo mais bon loolu bon du wax ji tey quoi bu doon loolu insha allah yan kii sax moo gën a approprié dinañ ci gën a ñëw leeral côté boobu quoi mu gën a leer mais pour wax ne le fait que li li gars yi def mooy de ñu ne waaye c'est des extrémistes ay gars yi non loolu du affaire extrémiste ah. xam nga doon gis ay Mali yooyu gars yi bi ñu Tombouctou ñuy daaneel yenn bàmmeel yi. Ah, waaw yow man man naa ne man. man ànduma ak ñoom. ci loolu mais bëgg bëgg jóge foofu ne gars yi yéeféer lañ. Mm, mm. non kooku kiy wax loolu. na def attention. Mm. ndax premièrement yorentima alei salatu salaam dane kenn jullit bu wax moroomu jullitam ne ko yow yéeféer bi kenn ci ñoom dina dina nekk kenn ci yéen moo moo ko doon bu dul waa ji moom la yow mi ko wax lay dellu mm, euh, ta ta en général boo seetee ñi ñi leen di dugg di leen wax yéeféer nga xool jëfi ñële ak seeni jëf à ñoom yi ñu jàpp ne yii baaxul mais bu dee respecté ay julleek yooyoog ak li charian diggale ñi ñu naan ay yéeféer la ñoo ko gën a respecté que ñoom ñuy wax bon moo tax loolu lu lu mata bàyyi xel la ay nit mën nañu def man man naa ne man d'accorduma mm-hmm. sama point mooy avis bi ma àndal ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy dub yi loolu mën nga ko wax mais ay yéeféer lañu doodit ndax dañoo daaneel benn xabru non ñoom daa am am nañu wax loolu que ne bàmmeel bu dañ ko war a daaneel yu mel noonu mais soof ko man nga ne mu ngi mel ne rek mais question fiq la rek boo ndax man bu ma nee euh, par exemple waaye bu ñuy julli damay damay def nii wala damay wàcce loxo mais loolu manuma cee ñëw di naan waa ji yéeféer na <laughs> mais comme c'est pareil rek bu dee ne après affaire yi gin euh, pousser loolu ci ginnaaw quoi mm. mais yooyu insha allah xawma kañ lañuy am mm. ban saar wala ban aaya la ñuy dajale buy wax yu mel noonu mm-hmm. bon wala yeneen occasion insha allah ñu gën ci dugg mais mm. bàmmeel bi ñuy wax noonu mooy nga bàmmeel bi nekk nii nga tabax ci kawam Euh, kon moo tax ay don d'organe ak yooyu. Mm-hmm. loolu loolu problème la. mooy daa baaxul sax. Mm-hmm. ndax ndax ndax ki ngay dagg. moom da ko yëg. te nag bari nañu dee ñoo xam ne ñoo gën ñuy dund ah. waa. Mm. bari na ñuy de ñu dee ñoo gën ñuy dund fuuf. <laughs> wala déet mm. loolu moom yomb na moom. <laughs> ñi ne ci suuf. <laughs> bari na ñu ne mm. mais. mais dañ naan rek <laughs> dee na. waaw dee na dee jël. c'est mel ni comme si. Hmm. <coughs> Hmm. te premièrement sax beneen loolu benn affaire deuxièmement mooy li caaxaankat yiy wax. ay woy la femme doit être libre de, hmm. de disposer de son corps. ay lom amul. yaramu doomu aadama yàllaa moo defar yaramam. man defaruma sama bos. ma dem ba defarul bosam damaa juddu yàllaa ma ko jox ne ma nag lii laa soxla nga def man koor bi du man mooma mooma mooy dañ ma cee def lool yii looloo tax sharia ñëw di kënee mm-hmm. lii laa bëgg ngeen di def lii laa bëgg ngeen di def mm-hmm. te ku la àll ay bët fi mu ko fi ko neex nga war a xool mais ñun dañ naan yàlla dañoo àll suñuy bët mais ñun mm-hmm. faale wuñu ko mais je pense que sax ñooñu ñuy def yooyu aussi xamuñu ils problème bi mooy. ils savent pas si tu n'es pas dans l'islam comment tu peux savoir que tu. boo newul. Hmm. si islam. boo doon man waxuma hmm. kaaw. comme ah. occidentaux yi seen état yi. ñooñu. Hmm. non c'est que ñooñu. xam nga dafa am ñaar yu yu yu yu. mooy ne bu dee ñoom. ñoom de toute façon. ñoom. ñoom seen yoon premièrement gëmuñu yàlla gëmuñu yooyu nekkuñu fi sax di xalaat yi ñoom l'évolution de la mentalité et de la pensée humaine la ñuy jëm mm-hmm. et de la le, changement des sociétés kon mm. lii moo xew léegi nañ fexe dugal ko ci loi bi ay ah, mooy yoo xam ne mm. ay années soixante dix quatre vingt euh, que soixante dix soixante amul woon du mm. ay débat yu doon léegi comme que xew na mm-hmm. ñu dugal ko li ñuy légaliser ko ñuy def ko ni te tamit ñoom côté salvatrice bi rek côté salvateur bi la ñuy xool mooy ne da ngay dimbali sa mbokk kii ay kii yoog yooyu c'est bien alors que man man man li may désolé wu mooy Sénégal mm-hmm. comme que dañ ko fay def te nag problème bi mooy gis nga li gars yi wax nii naan non il faut séparer la religion et la politique non l'islam moom xamul loolu mm-hmm. l'islam xamul ay vie vie euh, politique fële lu la neex def kàccooral boo ñëwee julli sa kër toog di jaay yor sa kurus di jaay ne kii bu àjjuma jotee waxul lool de. ndax loolu ab hypocrite ab hmm. hypocrite mooy def lu ko neex def fee mu ñëwee di jaay jullite. Hmm. l'islam moom sa lépp lay régir l'islam kuy dem toilette sax hmm. dalay wax nan nga fay demee. booy bo yow yi nga xam ne. amul benn loi ci kaw suuf bu koy bàyyi xel. yëpp amul dara ñun ñoo foog ne moom kay da nga koy bañ a xam. Mm-hmm. nga jàpp ne wu l'islam waxu ci dara la waaja doon wax naan ndax wu l'islam wax na ci bourse. waaw <laughs> ah, moom c'est que dañu foog ne comme que bi mu xewee yàggul ak yooyu. moom dafa xool. Ah, l'islam comme ñoom moom mu ngi xool na ci ah, yonent bi alayhi salaatu salaam fa la yem septième siècle septième siècle jeex te lii bourse yàggul. Mm-hmm. ba mu déggee kuy wax ci loolu ay li ci. nan ja kon l'islam wax na jëmbur bon bon li ñëwagul sax l'islam wax nañ mooy ne danga koy bañ a xam hmm, mais amul benn acte bu nit di hmm, poser ci kaw suuf lu dul hmm. yonente bi alayhi salaatu salaam jàngale na ci daal booy tëdd sax xam nga fii amul fenn ci loi bi ñu naan la booy tëdd tëddeel nii wak wala defal amul mais l'islam même booy tëdd booy dugg kër. Mm-hmm. booy génn. booy seeti nit. Mm-hmm. booy wax mm-hmm. booy lépp. lépp nooy solo nooy kii bi amul dara lu mu bàyyi. bu doon même nos politiciens là s'ils appliquaient la loi li Coran bi wax ñu di ko appliquer oh. noonu konoon nduxum yeeg yooyu yëpp. du am loolu kay du am. yëpp a jaar ci yoon te bu yëpp jaaree ci yoon te ba. mais mais ñemewuñ koo def ndax xamuñu ñoom premièrement ragal nañu sax xamuñu waaw deuxièmement ragal nañu seen grand maître yi nekk Europe ak Occident ak États-Unis yooyu ndax ñoo leen yoral seen sànqal tamit mm. ëmbal leen seen kersa c'est mm. normal c'est ça mais man problème bi mooy yooyu dëkk jullit yi nga xam ne dañuy wax ay don d'organe ña fa ña nga xam ne ñooy wax ci diine mais nag benn problème dafa am mm. mooy ñi siiw ñi siiw en général nekk ci rajo ak télé yi euh, bon du ñëpp de mm. mais ñi ci ëpp ñoom question yooyu da leen a échappé mm. mooy ne question la yoo xam ne ñoom xamuñu ci lu bari mm. euh, da premièrement la jàpp lu bees la ñuy ñëw rek ne baax na comme que mbir mi dimbali sa mbokku jullit la alors que affaire bi c'est gën a ay don d'organe loolu en tout cas l'islam àndu ci moo xam kuy dund moo xam kuy dee léegi nag nga ne ma non non yow léegi don d'organe baaxul parce que waa ji amul moomul kooram mm. te bu dee ko dee la nga damm ko nga laal ci loo ci laal ak mu doon dund ñoo yem te même bu doon dund amul droit jox ko ndax yàllaa ko moom mm. euh, mais léegi pourquoi kon léegi joxe maye saa nag mm. maysan est-ce que baax na comme que nekk waa ji moom. kooram moomu hmm. léegi maysan kon baax. loolu nga bëgg non non. maysan. moyen san. donné san. ci cosaan. Hmm. ci cosaan. Hmm. Ah, mais pareegu ma. lu tax. ndax xam nga deret bu génnee ci yaramu doomu aadama. sobe lay doon. deret. mooy par exemple tey bu ma doon dagg yàpp nii ba dagg sama baaraam hmm. deret yi di sotteeku hmm. deret jooju sobe la hmm. ta sobe kenn du ko may <laughs> kenn du ko jaay tamit ndax la ndax baaxul mooy sobe mënumaa ñëw sàngara par exemple sobe la ma jël ko naan dama koy jaay wala dama koy maye mais loolu benn affaire lool mooy ci cosaan. Hmm. mais dafa am beneen affaire bu am ci l'islam hmm. muy hmm. Euh, règle bu am solo muy euh, euh, nu mu tuddati waay affaire ba mooy darura dafa am luñ naan nécessité. dafa am nécessité nag bokkul ak besoin bokkul ak luxe. ndax yooyu. suñu ni ci jamono ñiy jaawale yooyu xam nga nécessité mu ngi mel ni ma ne man bu ma naanul dee naan nécessité la ci doomu aadama mooy manula ñàkk mu def loolu mooy nécessité wala ñu ne nit ku lekkul dee man xiif naa xiif boo xam ne médecin yépp traité nañu ma xool ne ma man lii tax mënuma yëngu mooy ñàkk lekk bu ma lekkee jóg bu ma lekkul léegi dans dix minutes ma dee kooku lekk nécessité la ci moom loolu lañ naan nécessité alors que besoin mu ngi mel ni ma amub kër naan waaye télé jënd ay paat kii yooyu du nécessité am télé ci kër yooyu du nécessité mhm. loolu mooy li nga xam ne du nécessité loolu besoin la mm. te pyramide des besoins yi li Malthus wax mooy mm. pyramide des besoins day gën a yokk mm. ndax léegi lu lu àddina bi gën a dem gars yi di génne ay technologie mm, ay matériel yu bees nit ñi di gën bëgg yooyu bu ko defee nag seen pyramide de mm, besoin day yokk mm-hmm, mm-hmm. am na ay jamono mm-hmm. en 1980 ku amoon kër problème yi yëpp amoo ko. amoo ko te wooy. yii yëpp amoo ko. ay mm. yii. waaw waaw waaw. téléphone portable. tactile. waaw écran géant. waay waay amoo ko woon problème. waay waay mm. c'est des besoins maintenant waay. Mm. <laughs> voilà amoo ko woon. mais léegi. comme que yooyu xew nañ. besoin moo tax pyramide bi lay gën a yor. certain moment donné nag. Ah, léegi affaire bi ñu muy mujj day gën a yokk loolu mooy besoin mm-hmm. bokkul ak nécessité <coughs> mooy besoin man nga koo am nii mm-hmm. mais boo ko ñàkkee du la wàññi dara waay waay wala lim lay wàññi lool c'est psychologique. ndax da jàpp ne waaye sama copain ils ont des crédits ils ont des kii man il faut ma ko. <laughs> ils ont des portables high-tech man il faut que. Hmm. loolu yaa ko foog rek. <laughs> loolu besoin la. Hmm, hmm. c'est mais lu may sol. ndax manuma def yaramu neen ci mbedd yi. doon mm-hmm. nécessité nécessité mm-hmm. loolu nag laay wax ne luxe nag luxe moom moo gën a kawe moom. luxe moom mooy léegi nag may xool nag yoo xam ne nag. yi ku ko xam ku ko gis ci man nag. xam ne man bokk ma gaay classe. Mm-hmm. taxul ñu. man nag nécessité laay wax mooy l'islam dafa am nécessité yi nga xam ne man da ñàkk bu amee. bon li xaraamoon. dañ koy woyofal. exemple bi gën a siiw mooy nit koo xam ne dafa nekk ci àll xiif bay waaja dee gis mbaam mu mbaam mu mbaam mu médd yor na almet am na matt am na lépp mu dañ naan ko bul toog dee naan mbaam lekk mbaam dafa xaraam dañ ciy dagg mm-hmm. lekk ci li nga loo xam ne moo lay téye mm-hmm. pourtant lekk mbaam dafa xaraam mm-hmm. mais nécessité dafa taxaw côté deret bi tamit noonu la mooy ne danak dinaa ñëw ci beneen côté bi ndax ba léegi nii mën nga ne non waa ji tamit soxla euh, organe moom it nécessité la ah, mm. xam nga ba léegi man ngaa wax loolu ah, mm. mais même loolu xiyaasul fasidul i'tibar la ah, mm. mooy yow da ngay la boo xam ne baaxul kenn du ko bàyyi xel ndax li tax dinañ ci ñëw dañ naan la deret comme que ci yoon di ko génn bu génnee mooy sobe la ngay joxe lool la mais comme que nécessité daa dañ koy waay woyofal ah, te nag dafa am li tax bokkul ak waa ji ma mën a ne hmm. don d'organe noonu non day renouveler hmm. nit ki bu ko joxee day renouveler wu alors que ku daggoon noppam joxe ko hmm. du saxaat nopp ah, <laughs> wala déet ku dagg benn rein joxe. manoo fexe ba amaat rein. Mm, mm, loolu moom c'est impossible moom. Mm, <laughs> mooy ne deret day renouvelé wu. alors que li la du renouvelé wu. voilà. mooy différence bi am entre. maye deret bi ak lële. Euh, bon moo tax yooyu. ñun lu di woon foofu sax. wakaanu yusirruuna wakaanu yaquluuna voilà rek ñoom ay daa mit na. waaye ndax ñun bu ñu deewee wa kunna turaban ñu nekk suuf wa idaman ak ay yax a inna la ma boxoon waaye ndax ñun dinañ ñu dekkil di ko këliwaate mooy gaa yi wax fii rek ate yi ak ñi niroog ñoom on n'a que cette vie beneen vie amu fi moo tax ils font tout pour que bii dox ak nu man di doxe baax na sauf à condition loi bi bañ leen ko tere mooy loi wad'i bi quoi mm-hmm. loi normal bi bu laïque bi mm-hmm. mais xalaatuñu yëfi yàlla ndax jàpp nañ ne yàlla amul mm-hmm. moo tax képp kuy gëm sax di jéem a kii ñu naan si des les regarder les fous de Dieu là waaw <laughs> léegi ñoom li tax ñu dugg safara beneen nga non seulement gëmuñu woon ne dekki am na mais ñu nuy kókkali nit ñi mm-hmm. naan leen ndax bu ñu deewee ba nekk ay yaxaki kii dinañ ñu dekki mm-hmm. awa aba unal awwalun mm-hmm. e eh, mais suñu maam yi ñu jiitu woon moom anañu mu nee ne dañuy dekki dekki leen ñu ñun ngeen foog ne ndax ñun dinañ dekki ak suñu maam yi ñu jiitu woon loolu lañ doon wax waa Makka ak yéeféer yi yépp ci année ah. ci ba ñu ak ci jukki loolu lañuy wax mm-hmm. waaleykum ah. euh, ko mm-hmm. mooy kon wax nañu gaa yi li leen yóbbu safara li leen yóbbu fii samumin wa hamim ci ngalaw lu tàng jër ak ndox mu tàng jër ay sidit ay détt yu tàng jër naan gaag ndox ma ko tàng yi ak ker gu tàng jër ñi leen fa yóbbu nee ñetti mbir la bi ci njëkk nee na kaanu qabla dhalika mutrafi loolu mooy la mooy yow nit kiy dégg ngal la waay fexeel ba ñetti yi natt ci sa bopp bu dee ci nga newoon génn ci nu mu gën a bul ne j'aurai le temps non ndax kenn xamul kañ ngay dee ah, wa kam min saxiixin maata min geyri illatin wa kam min saqimin aasha xiina min ad-dahr hmm. euh, poète arabe bi dane ñaata nit ñoo xam ne bien important hmm. dara dalu leen ñoo dee te amuñu woon feebar bu feeñ xoola les sportifs gars bu ñuy joxe exemple ci ku am santé ñoom la ñuy hmm. ñaata yoon lañ gis ku daanu ci terrain bi comme Foy ah, Marc Vivier Foy hmm. jooru Cameroun boobu hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mooy kon wakam saxiix ñaata nga gis ñoo xam ne ñu ne cocc lañ woon wér voilà dara bonne santé ñu dee sans dara. ñu naan benn malaise bu ndaw la malaise waaw mu ngi noonu waay c'est ça de. Mm. dara masu koo dal. médecin yi nee nañu mais benn mm. AVC moo ko. soxla mu ngi noonu AVC. Mm. ñaata yoon ngay ñaata yoon. mu ne waaye wa kam min saqimin ñaata yoon nga gis ku feebar bañ désespéré. ci moom waaw waaw mu dundaat ba gaa yi doon désespéré ñu bari moo leen. si lekk na seen teebu de. Hmm. lekk seen i nàkk dem toog. ñu jëlee na kon mbir mi mooy kenn xamul mooy. Hmm. kon yéen. Hmm. fexe leen. ba ñu dugal fii lii. bu ngeen ko xamee ngeen fexe bañ bu ku ñu fekkoon nga ne ci nga génn ci nu mu gën a gaawee. mooy bi ci njëkk mooy doonuñu woon xool seenu amin fuñ koy jële ay dagan nag xaraam na mooy seen bokkul ci seeni suusi mooy le bambin de leur souci du sax seeni seeni nu ñu ko amee rek baax na nay xumbuta dagan nay bari tey jaar yoon te jaarul yoon kon mu ne kon ñoom dañu nekkoon seen premier problème mooy dañ doon ay nooskat lañu woon te liñ doon noose dara dagamu ci yàlla nag terewul ku noos bu dee ne li ngay noose li ngay lekk dafa nekk loo xam ne lu dagal la yaa hmm. hmm. ayyuhal ladina amanu qul qul qul qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat min ar-rizq xam naa buñ daanelee rek julli insha allah mu ne. waaw timis jot na. waaw jot na waaw ah, waaw mu ne. qul waxal. suuratul Araf. man ana kan xarama moo moo mooy xaraam mooy jéem xaraamal. Eh, qul man xarama ana kan mooy jéem xaraamal. li nga xamante ne nii moom la suñu boroom daganal génneel ko jaamam yi ak li tee ci li nga xam ne mooy xéewal yi wërsëg yi kon moo tax yooyu du lu xaraam bu dee lu dagan la mais nekk ci lu daganul di ci noos di ci dem vacances di ci kii di góor loolu la ne ñu mel lu ñuy looloolu bokk na ci li leen fa dugal benn ngokk bi ci tegu mooy ñu nekk ci moy yàlla ci weddi yàlla ba pare daal di ciy sax continuer ci beneen bi mooy ñuy kókkaliwaate naan ndax bu ñu deewee ba nekk kii mooy gëmuñu yooyu ñàkk gëm yow balk kon loolu eh, ak suñu bàyyi ñu fi jiitoo lan moo tax ñoom ñëwuñu dunduñu ba léegi eh. suñu woroom nag nee nanti maa lay saar saam xul waxal mm-hmm. mu ne tontu leen ñoom ñiy wax lool innal na gis nga ñi leen jiitu woon xam nga dañ ne lan moo tax est-ce que bu ñun deewee ba nekk suuf ay yaax ndax dinañu dekk ak suñu bàyyi ñu jiitu woon ak suñu maam yi ah, yàlla ne yonent ma ne saa saa wax leen innal awwalina gis nga ñi leen fi jiitu woon mm-hmm. seen maam yeeg waxuma seen ayil yi yépp laa wax seen maami maamaa mm-hmm. wal aaxiriina ak ki mujj ñii mujjee ñoom ñépp la majmuuna borom bi nee na dinaa leen dajale ilaa yawmi ilaa miiqaati yawmin maalum ci nattuwaay mm-hmm. bés boo xam ne bu ñu xam la bu yàlla xam la mm-hmm. muy dinaa leen dajale ñoom ñépp ñu daje yawmal qiyaam mm-hmm. kenn du absenté yawmal qiyaam moom mooy c'est le seul bërëb boo xam ne ñépp a fay dajeendoo as-saalix wa taalixu ala sa'idin waaxid ku baax ak ku bon ñooy bokk nekk ci benn suuf muy ardul mahshar fi nga xam ne fa lañ leen di fange ci lañ leen di génne ñoom ñépp suñu boroom ne wax leen waxuma la waxuma la waxuma la ñoom ñi naan bu ñu deewee ba nekk kii mais ñi leen jiitu woon ñoom dañ leen a jénn mooy ñi leen jiitu woon ak ñiy mujj yéen moom leen ngeen jóge fi yéen waa Màkk mm-hmm. ba ñuy mujj yoom ñépp ak ñu ci diggante bi dinaa leen dajale ngir bés boo xam ne bu ñu xam la mm-hmm. waa léegi bu ñu leen dajalee lan lañ leen def mu ne summa ginnaaw gi innakum ayyuha ad-dalluna al-mukaththibun bu ma leen dajalee nag ñoom ñi njëkk ñeen ñu mujj ñi summa ginnaaw gi innakum gis nga yéen yéeféru màkke yi ak ñi mel ni yéen ñépp ayyuha dàlluuna yéen ñi nga xam ne dangeen sànku ba pare al mukaddibuuna di weddi sama yonent yi di weddi man waxuma la sama yonent yi ak man li ma wax yépp ngeen ne dara amu ci mm-hmm. gis nga yéen ñooñ mm-hmm. la aakiluuna wat naa ne di ngeen lekk keroog bés boobu min shajarin min zaqum di ngeen lekk ci garab goo xam ne biir safara lay sax xam nga safara moom lu fay sax du baax ah, garab la gu ñàng goo xam ne ah, <laughs> waaw ma fàttali <laughs> Abu Jalil mm. <laughs> Abu Jalil moo réer dane mhm. <laughs> dane yonent bi alayhi salaatu wa mhm. dafa ñëw ne waa Quraysh quoi euh, bon dégg naa nag mhm. Muhammad alayhi salaatu naan da di tëkkoo ci garab goo xamante ne mooy Zaqqum <laughs> waaye yow waxu fi dara di li muy wax du dara Zaqqum daal benn affaire rek la <laughs> mooy tàndarmay ajiinu Yasrib tàndarmay mag Madina gu naqari googu la <laughs> bum ñu fontoo ajiinu Yasrib la hmm. gis nga tàndarmay Yasrib jooju moom lañuy tëkkoo hmm. naan ay buñ demee safara naan inna shajarata zaqqumi ta'amul asim hmm. euh. <laughs> je réponds à tout. ah mu ne mu ne moom mu ne abu ba pare nag mu ne gaa yi. waaw <laughs> mu ne yéeféer yi acca mm-hmm. ni ñuy tëkkoo na ko indi fal nata sax bu ko indee. waaye yow dañ koy dañ ko ñu ne ko fuuf lekk ko mu xam ñun dañoo ragal lool ñuy wax. yàlla nag wàcce mm. euh, saar aaya boobu. Mm. ne Abu Jahlin li mu wax du dëgg. Mm-hmm. këne garab zaqum gi mu dégg ci alxuraan ah, mooy <laughs> hmm. ndax inna shajarata zaqum dafa déggoon ñuy wax euh, comme bii nii saar yi wax yu mel nii hmm. am na yeneen aay yuy wax zaqum bi euh, yàlla ne lim waxu dëgg hmm. ndax inna shajarata zaqum gis nga garabu zaqum boobu muy wax ta'amul asim mooy lekku bàkkaarkat bu mag bi muy Abu Jahlin ak ku mel ni moom ñoom rek réservé à ñoom ah, ñu ko waa da mel ni dañ naan yàlla ba léegi affaire yi ñun xamaguñu mooy la mhm. mu ne yaxli fil butun gis nga lool boo ko lekkee garab googu boo lekkee ci fruit yi mhm. mu ngi mel ni nga jël fekk benn garabu pomme nga jël ci pomme yi lekk gis nga boo ko lekkee mu ne yaax lii day bax fil butuni ci biir yi ci biir yi da nga koy lekk muy bax ci biir bi mel ni gaz bu ñu yokk yaxli fil butun ka xalil xamim boo gisee volcan ñu waneel ni muy def ak noonu mu ne gis nga noonu di tëb xonqaay yooyu di larve yi di tëba ko noonu mm. mu ne noonu lay mel ci biiru ko ka xaliyal xamim mm. te nag garab googu noonu asluha gis nga mm-hmm. mooy raasinam mm-hmm. ci biir jaxin biir safara la génne lay jóge te nag dafa ñàng ñàng ñàng gis nga xob yeeg fruit yi mm-hmm. boo ko xoolee comme ru'usu shayatin comme boppi shaytaane tellement ah, ni mu ñànge loolu mooy zaqum gi mm-hmm. Abu Jahl nag nee woon na ah, moom eh, <laughs> da doon kàcc mm, moom lay wax nii ne ne nag gis ngeen yéen mm. yéeféer yi naan lay mm. wedd yi waat naa ne bu ngeen ñëwee la aakiluuna gis nga garab googu waat naa ne di ngeen ci lekk min shajarin ci garab googu min zaqum ci zaqum googu mm-hmm. fa maali uuna te bu ngeen ciy lekk. Hmm. mooy da lekk loo xam ne si toxique. yaa ko gën a xam mu ngi mel ni nit ku maroon tey tey tey ma mar gis lii basi. muy hmm. euh, buggee acide. acide bi gën a bi gën a metti ci acide yi gën a ma xam ne acide la. Hmm. mais mar naa mar goo xam ne fokk ma jël ko naan. ma jël ko di naan muy dagg sama sama butit mais may naan rek. moo tax mu ne fa maali uuna. te nag gis nga ci lekk goog ak ndox mu tàng moom ngeen di naan fa mm. maali na zaqum garab goog ngeen di lekk mm. ngeen ci feesal mm. al butun seen biir muy gina a bax ni volcan mais ngeen di gën a lekk ndax ndax foog ndax dañuy foog ne lu lekk gi mooy tax ñu suur ñu suur alors que day gën a day gën a mu ne fa sharibuna ginnaaw gi ngeen naan alayhi ci safara mm-hmm. foofu minal hamimi mm-hmm. ngeen di naan nag képp mooy lekk zaqum garab gu naqari boobu yor ay dëkk ay xombala lu nekk comme mm-hmm. cactus lu nekk loolu ngeen di feesal ci wàllu lekk ci mm-hmm. wàllu naan nag ngeen naan safara ndox mu tàng jër mm-hmm. fa na te bu ngeen cay naan nag na ngeen ciy naan shurbal him comme géléem yu mara mara mara mara mara mar ni ñuy naane boo leen tegaloonu pan ñu ne ko tëll mu jeex ah, yéen noon ngeen di naane bés boobu suñu boroom nag ne hada gis nga lii hmm. nuzuluhum mooy seen bienvenue hmm. yawmad diin bés hmm. boobu may fay kon nañu yem fii xam nga bienvenue gi moom baax ah, mooy seen wàccuwaay bu ñu wàccee lii dañ di teeru kon xam naa ñu yem noonu ba ñu ñëw insha allah wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin